asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'd mbokk ci kippaango gi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko ñu fas yéene ñëw ak yéen ci jotaay yi nga xamante ne incha allah taala dinañ ko séq ak yéen ci mbind am solo mi. mbokk yi tëral ko yal na yàlla fay leen yiw defal leen tawfiq ak mboole mbokk yi nga xam ne ngi jàpp ci li nga xamante ni mooy ad daawa sunniya mooy woote jëmale ci yoon bi yonente bi salaam jaaroon te yàlla jaarloo ko fa ba pare gërëm ko ca la nga xamante ni mooy mission am doon dox kon mbind mu am solo mi moom la ñuy fas yéene siq ak yéen muy amal bi sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa kufri man ankaraha war gi nga xamante ne ak wareef la ci nit ki jëfee sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam incha allah taala dinañ ñëw leeral lan mooy sunna ndax ñu bëri boo nee sunna dañuy jàpp ni mooy loo xamante ni comme ni ko fuqaha yi di waxee boo ko defee ñu bindal la tuyaaba boo ko bàyyee dara du la fekk fekk loolu wérut sunna loolu lenn la ci sunna parce que sunna boroom xam-xam buñ ko booyalee kenn ku nekk dafa am loo ci namm incha allah loolu nañ ci ñëw ci ay faram-fàcce bu neexee yàlla. Euh, wa kufri man ankaraha mooy kon sunna yonent bi xam nga kon buñ ne wa kufri man ankaraha mooy kon sunna boobu képp ko weddi yéefar nga kon loolu namuñ ci loo xamante ni daf lay tettale namuñ ci loo xamante ni boo ko defee ñu bind la tuyaa boo ko bàyyi dara la ci fekk déedéet mais dina ñëw leeral sunna yonent bi liñ ci nam mooy yoon bi yonent bi jaaroon te yàlla tracel ko ko mooy lislaam mën nga ni mooy lislaam bu wér moo tax alimaamul barbahari rahimahullah taala ni a sunna al islam huwa sunna wa sunna hiya al lislaam mooy sunna sunna mooy lislaam amul taqale parce que dañ namm sunna mooy yoon bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon kon téere ba lañ far seenee leeral ci ko taalif daal imaamul allaama cheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baaz rahimahullahu taala rahmatan waasia wa rafaa darajatahu fi alliyin boo defee kon laataa ñoo tàmbali dañuy defee ab bu ndaw fàttali doomu aadama yi li nga xamante ni mooy ngëneelu sàkku xam-xamu sharia ci tënk rek parce que defoon nañ ci ay jotaay yu yaatu ku ci bëgg mën nga cee dellu incha allah boo ko laajee mbokk yi nañ la ko jox mais li tax ñu bëgg a fàttali rek mooy xam-xam dañu gis ni tey ñu bëri dañ ci am al uzuuf mooy dellu ginnaaw rawatina ci jamono ji parce que euh, jamono ji mooy jamono ji doy waar la occupation yi dañoo bëri yi ci doomu aadama di leen jàddloo yoon am di leen dévier ci li nga xam mooy xam-xamu sharia ak sàkk ko dafa nekk loo xamante ni tey doy waar la ba ñu bari ñoo xamante ne ñu amoon ay jubluwaay lañ am ay yitte am ay initiative yu am solo ci xam-xam ak di ko nemmi ko tey gis dellu ginnaaw bokkoon ci rek la gën a la gën a waral mooy poñetub àdduna kon loolu lu jërë def attention la warta tax nit ki dellu ginnaaw ci li nga xamante ne def taqaawus di dellu ginnaaw wala yokkat ci sàkku xam-xam déedéet parce que sàkku xam-xam jaamu yàlla la loolu tax ay matu a ay matu salafu saalih sonnoon ci lool am jaraloo leen lépp waxu imaam ahmad yu siiw xam ngeen ko al ilmu laa yaadiluhu shay'un liman saxat niyatu xam-xamu sharia nag moo tax ñuy wax xam-xamu sharia dara yemut moom ci koo xamante ni sa yéene sell na kon nga ciy déggee nag ni kon xam-xam bi ngay sàkku tamit da nga cee war a sellal parce que jaamu yàlla la buñ nee jaamu yàlla jaamu yàlla bu saxee ni jaamu yàlla la deesu ko nangu lu dul ci ñaari condition yàlla tudd na ko ci jeexantal suratul kahf fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyaamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada est-ce que ñun ñi ngi teewlu lii nga xamante ne mooy sàkku xam-xam bi ñuy sàkku xam bi ñuy jàng xam-xam dars yi ñuy déglu li ñuy partage est-ce ñu koy teewlu ni ñun ci jaamu yàlla lañ nekk am ni ngay jullee di jaamu yàlla noon la sàkku xam-xam ne kay jaamu yàlla bal ibnu Qayyim leeral na ne ni dëgg-dëgg li tax ñu bind doomu aadama loolu mënoo ko ah mënoo ko réaliser dëgg-dëgg réaliser même sax bu dëgg ma mënoo ko réaliser ci ak ci anam bu mënti doon lu dul ñaar yi lay basé wu mooy xam-xam moo ci njëkk waaw moo tax mu ni laa yumkin lil insaan an yuxaqiqa al maqsuud aw maqsuud al ubudiya ci tariq al hijratayni ah maqsadul ubudiya mooy li tax yàlla sàkk la ibnu taymiya taalif na benn téere tuddee al ubudiya kon loolu mënoo ko réaliser dëgg dëgg dëgg lu dul la nga koo ci xam-xam mënoo jaamu yàlla te boo amul xam-xam oui boo amul xam-xam mënoo jaamu yàlla waaye xam-xam booba day ànd ak jëfe wax ibnu qayyim tuddee ko ñaari quwa ñaari puissance yi nga xamante ni mënoo réaliser li tax yàlla sàkk la lu dul da nga cee da nga cee taxaw mooy xam-xam ak jëfe al quwa al ilmiya wal quwa al amaliya moo tax nit ñi faw ñu leen di fàttali saa su nekk ñu mën ko def istishaar istihbaar di ko teelu di ko yëg bu ko defee ñu mën a gën a góorgóorlu am li nga xamante mooy himma yitte yu kawe ci sàkku xam-xam mais tey ñu bari tey dañuy dugg ci sàkku xam-xam génnaat ci wala buñ demee tamit duñ yeggali liñ parce que li ñu tuddee as-sawaarif mooy mbir yi nga xamante ñu leen di dévier dafa bari na rawatina poñotam àdduna ak ut ut àdduna naam lu mënta ñàkk la. waaye nag fexeel ba bum la fexeel ba bum la wax dëgg yàlla dévier ak li nga xamante ne dox sa diggante ak li nga xamante ne sàkku xam-xam parce que sàkku xam-xam jaamu yàlla la kon al ilmu laa yaadilu shay'un liman saxaat niyatu xam-xam dara yëmut ak moom ci koo xamante ni sa jubluwaay nekk na loo xamante ni lu sell la kon mbokk yi bu ko defee ba tey ñu xam ne bokk na ci importance su mooy li tax yàlla sàkku ñun doomu aadama jinne lii ñu tax a ñëw ci kaw suuf benn jubluwaay dong la du ñaar du ñett du ñeent kon lu yomb la moo tax jaamu yàlla yàlla def ko yombal kon li tax yàlla sàkkuñu li tax ñu ñëw fii ci kaw suuf nekkul ngir bari le ngir bari le alal poñetum àdduna wala ngir noos wala ngir lekk wala ngir naan wala ut wërsëg bu yaatu loolu ngay dem ba ko fi te kenn kañ la tey suba ginnaaw suba yàlla xam mais li tax yàlla sàkk la te doo ci am ngànt ëllëg mooy nga jaamu ko. wéetal ko kennal ko nekk ci ay ndigalam bàyyi ay tereem yàlla ma ne maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun binduma jinneeg nit lu dul ñu jaamu ma déglu yàlla dem ci teg maa uridu minhum min rizq wa maa uridu an yutaimun inna allah huwa razaqu dul quwati bindu la ngir nga ñëw di dajale ay dem ba ko fi waaw lekk ak fi tax a ñëw mooy yàlla réaliser loolu loolu nag mënoo ko réaliser lu dul da nga ko basé ci xam-xam moo tax yàlla mu ne faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambik kon doomu aadama faaw ngay teewlu loolu saa su nekk maam li ñu mooy wax su importance pour pourtant loolu fàttali nañ ci ay yoon yoon lu bare bëri même maam sa dund bi yëpp doomu aadama sa vingt quatre heures dafa war a nekk li nga xamante ne mooy ay tuyaab nga ci am moo de ndeysaan benn boroo xam waxoon ko ni ku dugg safar rek da nga nekk koo xamante ni yàlla dafa jëflante yow ci al azal am laataa ñoo bind asamaan suuf ci maandute ci maandute parce que doomu aadama normalement sa vingt quatre heures yëpp dafa war a nekk tuyaaba moom la Muaaz doon wax ci Buxaari wa inni la ahtasibu ala allahi nawmati kama ahtasibu alayhi qawmati Muaaz mu ni man su may nelaw sax dañ may bindal tuyaaba parce que day am yéene noppal yaramam ngir bu jugee mën a am cawarte ngir jaamuwaat yàlla ak bu mënti doon bu ko defee buy nelaw dañ koy bindal tuyaaba waaye tamit buy xoolee dañ koy bindal nan la buy xoolee ñu koy bindal tuyaab saa su nekk mooy lépp lu mu ci def day def istixdaaru niya an niya innama al amalu bin niyaat day teewlu yéene jigéen bu nekkee ci biir kër di sang ay doomam di leen préparer faaw mu teewlu yéene parce que loolu moo koy woyofal mbir mi jëf ci buy togg ci biir kër gi buy service jëkkëram lépp da ci war a teewlu istixdaaru niya même góor dépense bi ngay jox sa jabar lu war la mais boo ci yéenee li nga xamante mooy tuyaaba ñu bindal la ko ci même nit ki buy ànd ak soxnaam sax rapport sexuel subhanallah xool diine l'islam ni màggee ma a'zam hada diin même nit ki bi am rapport sexuel naam ku ko ciy bindal tuyaaba su fekkee yéene ko ci kon innama al amalu binniyat moo tax imam ahmad la mu waxoon ne al ilmu laa yaadilu shay'un liman saxat niyatu lool incha allah am na yeneen jotaay yoo xamante ne mën nañ ko samp def ko pour indi wax ko imam ahmad boobu pratique ko ci ay euh, mbir yoo yu bëree bëri bëri kon xam-xamu sharia dara moom moo tax doomu aadama day soxla xam-xamu sharia vingt quatre heures sur booy nelaw nan nelawee lan mooy teggu nelaw loolu dafa laaj xam-xam booy jëflanteeg ki dafa laaj xam-xam nan ngay moom ñënd ak njaay nan nga war a waxee nan nga warta waxee problème ba amee noo koy régler sa dund sa vie quotidien maanaam sa dund bi yëpp dafa soxla xam-xam xam-xam moo tax xam-xamu sharia dara yemut ak moom kon li tax nag yàlla sàkkuñu mooy kon ñu jaamu ko jaamu ko mënuñu ko réaliser lu dañ ko basé ci xam kon importance su xam-xamu sharia nag moo tax ñuy wax foo ko nag weesu na moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul fenn fooy fekk ci alquran yàlla naan ko ñaanal yàlla mu dolli lu dul xam-xamu sharia wa qul rabbi zidni ilman ma soo dégg fenn ci alquran yonent yàlla naan ko ñaanal yàlla dolli la nangam ak nangam ak nangam déedéet ay poñetu àdduna jamais de la vie wa qul rabbi zidni ilman ay ilman shariyan xam-xamu sharia parce que xam-xamu sharia mbokk yi dafa aju ci gan ci borom bi subxanahu wa taala bàyyi ko kon kooku yitte woo waxam muy melokaan ci moom yitte woo waxam di ko nemmiku di ci sonn loolu laa chaque koy def yàlla du la toroxal bal da lay teral moo tax yàlla dafa teral borom xam-xam kon kenn ku nekk ñun na gën a góorgóorluwaat gën a amat détermination ci nemmiku li nga xamante ne mooy xam-xamu sharia xam ni jaamu yàlla ci la nekk kon ngëneel li nga xam ne ñoo rot ci xam-xam sharia boo ko doon wax fii doo ci jógee demal ci euh, kitaab euh, Ibnul Qayyim Miftaahi Daari Saada tudd na fa lu ëpp téeméer ak juróom fukk cent cinquante ci ay preuve yu wane ngëneelu xam-xam nga xamante ne yooyu boo koy jàng daf lay gën a may asabaat nga sax ci li nga nekk daf lay dimbali nga gën a am détermination gën a am himma aaliya am am yitte yu kawe nga xam-xam da lay jaral lu ne xoolal borom xam-xam yu njëkk yi leen xam-xam jaraloon tukki dëkk ba dëkk leer lu benn xadis nga xamante ne dañ daan dagg ay kilomètres yu bëree bëri dëkk dëkk charq garb jugee penku dem soow jugee soow ñëw penku ngir leer leerlu benn xadis nga xamante jamono yooyu ci ay conditions yu métti lañ ko defee amuñu woon ay ay yoo xamante ne mën doon yóbbu mais jamono jii tey alhamdulilah sa kër ngay toog xam-xam ji la ñëwal subhanallah la ilaha illallah ànd ak loolu am na ñoo xamante ne dañoo gàttañu ci lool parce que nit ki xéewal bu la jigee doo ko xam dëgg-dëgg xéewalu bët yi nga xam da ngay xool di gis wala ngay lekk muy neex ngay am cafka bi balaa nga ko xam dëgg-dëgg mooy nga ñàkk ko mais le fait que mu jege la yow doo ci bàyyi xel kon nañu gën a góorgóorluwaat xaraat suñ tànk tubay gën a amaat ak soññee di soññante suñu biir di nemmiku xam-xam waxoon naa ko nit ku nekk war nga tëral programme chaque jour war nga dolliku dara ci xam-xamu sharia rawatina xam-xamu tawxid ndax ci loolu ci lañu yàlla defalee teraanga yi àdduna ak àllaaxira kon mbokk xam-xam foo weesu na ko bu ko mbokk yi xam-xam mi ngi noonu ak soloom foo ko natt weesu na ko incha allah nañu jeexale rek ci yenn mbir yoo xam ne dañ koy jël ngir wane xam-xam fi ko borom bi subxanahu wa taala teg borom bi subxanahu wa taala dafa yëkkati li nga xamante ne mooy maqaama borom xam-xam yi nan la ko yëkkatee mooy dafa jël seen seede. am seede borom xam-xam wala wax borom xam nekkul loo xamante ni euh, lu woyof la lëkkale koog seede malaaka yi lëkkale koog seede moom subhaanahu wa taala yàlla mu ne shahida allahu annahu yàlla seede na ni amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa taala te mooy baatu laa ilaha illa allah malaaka seede nañ loolu borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom dañoo maandu ñoom ci maandu ci la ñuy dox ñoom tamit seede nañ loolu shahida allahu annahu laa ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist laa ilaha illa hu wal azizul hakim kon yàlla dafa yëkkati boroom xam-xam waaw yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat boroom xam-xam yi nga xam dañuy jëfe seen xam-xam ñooñu yàlla dafa yëkkati seen i daraja moo tax ñëw ci ñoom ci ay ngëneel dafa bari lool lool lool lool moo tax benn mbir boo xam lu jar bàyyi xel la bépp preuve wala ndëslaay boo fekk ci alquran ak sunna bi fahmi salafil umma ah muy wax ci ngëneelu xam-xam liñ ci ne mooy xam-xamu sharia kenn na mu ci xam-xamu technologie wala xam-xamu science wala déet xam-xamu sharia mooy qaala allahu qaala rasulu qaala saxaaba laysa xulfun fii loolu werante amu ci moo tax loolu mam askanoo ci sax loolu wax dëgg yàlla fierté la fierté waaw nga bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy boroom xam-xam yi waaw ah, wala boo bokk boo ñoom sax nga leen di fréquenter wala jaar ci seen yoon parce que ci jaamu yàlla nga nekk bu kawe bu rëy te xam-xam boobu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi ci leen diriger woon adduna bi waxuma la pays de Madina adduna bi laa wax xam-xamu sharia moo tax nit ñi mënuñoo jagal seen adduna ak seen àllaaxira dañ koo jaaree ci xam-xamu sharia bal yàlla moo leen garantil ni bu ñu amee xam-xamu sharia pare jëfe ko woote jëmale ci muñ la leen ciy fekk ci ay lor parce que loolu c'est naturel xam-xamu sharia boo ko wootee faaw nga am li nga xamante ne ay lorange kon boo jàngee xam-xamu sharia jëfe ko woote jëmale ci muñ lor ya nga xamante ne ñoo ci fekk yàlla garanti la aljana bal ñëpp a perte des ñi nga xamante ne mooy ñeenti catégorie yi wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bis sabr kon ngëneelu xam-xam foo ko sax tuweesoo bal borom xam-xam yi ñooy ñi nga xamante ni dëgg-dëgg ñooy ragal yàlla yàlla mu ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama al ulama naam kon dëgg-dëgg ñiy ragal yàlla parce que innama adaatu xasra ndar day ndar képp yàlla la bëgg a dëgg-dëgg ñiy ragal yàlla mooy ñii mooy borom xam-xam la moo tax foofu mu ni borom xam parce que borom xam-xam ñooy xam yàlla subhaanahu wa ci turam mi sellee ci melokaanam yu kawe ci ay jëfam ak kattanam xam-xam nga xamante ni amul fu mu tàmbali amul fu mu yem kon dëgg-dëgg boo xamee borom subhanahu wa taala di nga ko jaamu di nga ko ragal innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama kon borom xam-xam yi ñoom dëgg-dëgg ñoom ñooy ñi nga xamante ni dañuy ragal yàlla subhanahu wa taala xam-xamu sharia mbokk yi comme niñ ko waxee lépp looy def xam-xam da cee war a jiitu lu mu mënti doon même ngëm yàlla lépp looy def xam-xamu sharia daf ci war a jiitu loolu nag ngëneelu yàlla la kon bu la yàlla boolee ci ñi nga xamante ni dañuy sàkku xam-xam xamal ni kon yow yàlla daf la bëgg parce ni man salaka tariqan yaltamis yaltamisu fi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna yonent mu ni képp ku jaar sóobu ci yoonu xam-xam di ko sàkk yow xam ne yàlla yombal na la yoonu àjjana kon yoon bi gën a gaaw ngir nga dem àjjana mooy yoonu xam-xam mais du jaamu yàlla ci réer wala ci ay taqale comme ni ñu koy waxee wala ci ay sentiment déedéet wala ci sukkandiku say xel wala ci ay bidaa de da ngay teg ci xam-xamu sharia moo tax kenn ku nekk ci bis na tey di fàttali sam bopp di leen fàttali kenn ku nekk na yëg saa su nekk ni moom ci jaamu yàlla la nekk fekkee mi ngi ci xam-xamu sharia du ko jàng loo tax borom xam yemuñu ñenn parce que li ñuy wax dañ koy teg ci xam-xam bokkuñu ñi nga xam ay sentiment la ñuy demee bu mbir nee tëll rek kenn ku ne commencé wax indi say analyse te duñ dellu ci xam-xamu xam-xamu sharia kon xam-xamu sharia mbokk yi kenn ku jëng ci góorgóorluwaat ruux la leer la yàlla mu ne wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri mal kitaabu yonent bi la yàlla di waxal waaw xamoo woon dara yàlla la jàngal xamoon ngëm yàlla xamoon téere walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa'u min ibadina yàlla moo ko def leer boo xam te ne ci la ñuy jubalee ci la yàlla di jubalee ko soob ci jaamam kon ko soob ci la lay jubalee kon xam-xamu sharia dara moom ku xam ak ku xamul mënuñu yem yàlla mu ne qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun kon nañ gën a góorgóorluwaat gën a yokkaat li nga xamante ne mooy yitte yi gën koo yéegal ci niveau bu kawe ci def sacrifice pour sàkku li nga xamante mooy xam-xam waaw moo tax ñëw na ci xadis malaaka yi dañuy ñaanal ki nga xamante ni mooy sàkku xam-xam di jàngal nit ñu lu baax bal même jën yi ci biir géej gi kiy sàkku xam-xam ah di jàngal nit ñu xam-xamu sharia kooku dañ koy ñaanal di ko jéggalul yàlla la ilaha illallah même jën yi ci biir géej gi naam dañ lay jéggalul yàlla malaaka di leen teg sa laaf di la protéger wa inna al malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna parce que dañoo gërëm li ngay def parce que danga jaar ci yoon àjjana kon yoon bi gën a gaaw mbokk ci jaar ci yoon àjjana mu yittewoo xam-xamu xam-xamu sharia bokk na ci xam-xamu sharia boobu hmm? mooy tey lii ñuy jàngat te mooy sunna ndax sunna mooy lislaam lislaam mooy sunna tey problème bi yëpp nekkul ci alquran ci lu ñoo xam ñu sànku lañ mais ñu bëri tey ci quran dong lañu sukkandiku bàyyi sunna yonente bi alayhi salatu wasalam loolu tax téerim bi téere bi ñu jàng tey ah sol ak solom foofu lay foofu lay feeñee yàlla yàlla yërëm al imam ibnu taala kon téere mi ngi noonu wujubul amal kon ak wareef la nit ki jëfee sunna yonente bi salaam bal képp ko bàyyi weddi ko yow yéefar nga mooy kon lan la wax ñi nga xamante ñoom ñu tuddee seen alquran yun dinañ ci ñëw incha allahu mbokk yi ginnaaw bu loolu jàllee mooy laltaay boobu ci xam-xam ak soññee ci yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala dëgëral saxal ci dañuy ñëw ci li nga xamante mooy tàmbalikaayu téere mais laataa ñu ñëw ci tàmbalikaayu téere bi dañoo bëgg a leeral bokk na ci cause yi ñu poussé sabab yi ñu poussé pour ñu leeral mbind mi mooy wuute gi nga xamante ni tey ñu bari ci jamono ji ak li jiitu woon dañ koo wuute ci bañ a topp sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam te teguñu ko fenn lu dul seen bànneexu bakkan loolu nag nit ki bu jàngee xam-xamu sharia day teewlu la yonent bi waxoon ne xeet wi dinañ tàqalikoo ci soixante-treize yépp mu tëkku leen safara ba mu des benn benn kuréel te ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaa yonent bi waxoon na ci xadis Muawiya mu ne woon sa taftariqu ummati ala thalathin wa sabaina firqa kulluha fi nnaar illa waxida yani firqatun waxida wa hiya aljamaa man kaana ala mithli ma ana alayhi al yawma wa ashaabi allahu akbar yonent bi waxoon na ne moo tax loolu wax dëgg yàlla ku ko xam lii am tey adduna bi du la jaaxal yonent bi waxoon innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa rashidin al mahdiyin tamassaku biha wa addu alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathat al umur fa inna kulla muhdathatin bid'a kon yonent bi joxe woon na information yi nee na innahu man yaish minkum baadi képp ku dund sama ginnaaw loolu nag ba keroog àdduna tukki la dafa bokk ci sunnatullahi alkawniya ci doxalinu yàlla ci kaw suuf kon tàqalikoo faaw bu am mais la ci am solo mooy bu tàqalikoo amee yow fan ngay féete mais nit ki tey taxaw ñëw di kaas lan moo tax ñu tàqalikoo ankay tàqalikoo faaw mu am mais bu amee la ci am mooy fan nga féete war a féete mooy fa la yàlla féeteloo yonent bi asalaam dal koy jàngale ak saxaaba yi kon yonent bi ne woon na xeet wi dañ tàqal ko xeetu Muhammad la ci nam dañ tàqal ko sama xeet ci 73 kuréel yooyu nag ñooy cosaani jamono mën na ñëw ëpp ko jamono mën na ñëw mu wàññi ko mais base yi mooy 73 kuréel parce que xadis ba boo xoolee ci xadis abi hurayra dafa ni euh, yahud yi tàqalikoo nañ 71 iftaraqat al yahud ala ihda wa sabaina firqa wa iftaraqat an nasara ala thintain wa sabaina firqa wa sa taftariq ummati ala thalathin wa sabiina firqa kon yahud yi dañu takkalikoo ci soixante onze kuréel chrétiens yi soixante douze waaye xeet wi dañ tàkkalikoo ci li nga xamante ni mooy ah soixante treize ña tàkkalikoon ci yahud yi ñëpp safar lañ jëm ba mu des ci toppoon Moussa alayhi salaam toppoon lañ wàccee ci tawrat te mu wér laataa ko soppi ni ki tamit injil ña toppoon Isa alayhi salaam ca la mu indi woon te yàlla gërëm ko ñooñu tamit dañuy dem àjjana mooy kuréel googu ñi ñi ci tàqale woon ñëpp ñi ci tàqale ko woon safar lañ jëm waaye nag ginnaaw ba yonent bi alayhi salaam ñëwee amul beneen diine bu ñu reconnaître bu dul diine l'islam mooy ñu tuddee al islamul xaas parce que al islam dafa am ñaari chance al islamul aam mooy al istislaamu lillahi bit tawxid wal inqiyaadu lahu bit taa wal baraatu min ash-shirk loolu mooy al islamul aam islam bu général mooy nga jébbalul yàlla wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu leeral nañ ko bay jàngale fadlul islam bu alimaam mujaddid Muhammadin Abdul Wahhab rahimahullah taala li ñu bëgg wax foofu mooy al islaamul am ñoom ñëpp ci dëppoo yéen tépp yàlla mu ne wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu képp ku ñu fi ñukk islam dem uti leen kenn du la kenn du ko nangu kenn du accepté mais al islaamul xaas bu spécial bi nag mooy bi ñu wàccee ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ginnaaw ba mu ñëwee reconnaître benn diina bu dul diine l'islam kon xeet wi wax dëgg yàlla lii boo xamee da ngay noppalu tey tàqalikoo bi kam bi am ci àdduna bi mu lay jaaxal nit ñi di ci jooy di wax lii subhaan bu mu lay jaaxal loolu yenti neewoon dina am li ci am solo kay mooy yow bu amee fan ngay féete loolu moo ci am solo léegi fa ngay féete nag yonent wax na la ko kon nekkul ci sa tànneefu bopp ngay dem di féete fu la neex wala ñii ñoo wax lii wala ñii ñoo wax lee wala ñii ñooy mbooloo mi déedéet yonent bi dafa tracé yoon bi parce que l'islam ñun dañoo war a xam ni ñun ay abidulillah ay jaamu bi yàlla amuñ ak tànneef naan fii la ñuy jaawale fee la jaar déedéet li yàlla tracé ci la ñuy jaar mu neex la mu naqari la yàlla mu ne maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa an yakuna lahum xiyara jaaduwul ci jullit moo bu góor la wala bu jigéen bu yàlla ne lii la muy xool na day am choix dañ laa jaarloo fenn jaar kon loolu jar bàyyi xel kon yonent bi informé woon na ne xeet bi dañ tàqal ko léegi nag yonent lu mu mu ne fa alaykum bi sunnati na ngeen mooy ci sama yoon foofu daf ñuy daf ñuy pousser ñu leeral lan mooy sunna foofu daf ñuy pousser ñu leeral lan mooy sunna doo ko yeggale sunna mbokk yi boroom xam-xam yi buñ ko waxee kenn ku nekk dafa am fànn booy jàngat yara bàyyi xel la boroom xam-xam fuqahaay ci tënk rek boroom xam-xam fuqahaay ñoom bu ñu waxee sunna mooy maa yuqaabil fard mooy loo xam moo jaamaaloog farata parce que ñoom ñi ngi wax ci al ahkaamu shar'i al xamsa mooy juróomi at tey lii farata la mooy loo xam da ko war a def nekk obligatoire boo ko deful condamné la ci islam la ca jaamaar la jaamaar la moom na mooy sunna waaw dañ naan lii sunna jàpp la bokk lii ci sunna la bokk loolu dañ naan boo ko defee alhamdulilah lu baax la waaye nag imtisaalan da nga koy def te yàlla tax boo ko bàyyee nag dara la fekk kon sunna boobu kenn du ko jël naan mooy yonent li mu wax ni fa aleykum bi sunnati loolu kenn wax ko kon fuqaha yi dañuy jàngat sunna ci li nga xam mooy al ahkaamu shar'i juróomi at tey lii farata lii sunna la lii luñ ñu sopp la lii lu xaraam lii lu ñu sib kon ñoom loolu ci ci wàllu fiq lañuy jàngat kon naka ngay mën a jëlee seen wax ñu weer koy bëgg pratiquer wàccee ko ci sunna yenente bi alayhi salaatu wasalaam te déet loolu njuumte la al usuliyun bu ñu waxee lii sunna la am na lu ci nam waaw kon li nga xamante ne mooy al usuli bu ñu waxee al asl al quran asl al quran cosaan la sunna cosaan la ni ki noonu almuhaddisuun bu ñu waxee as sunna mooy ñuy gëstu al xadis mooy lépp loo xamante ni ab jeexit la bàyyi koo ci yonent bi salaam moo xam wax la moo xam jëf la moo xam taqrir wala sifa melokaan sax lépp ñoom dañ koy considéré sunna al ulama al aqida bu ñu waxee sunna liñ ci nam mooy maa yuqaabilu bidaa mooy tawxid moo tax imaam Ahmad ñoom taalif ci as sunna yoo xam sunnaam jàngalewul li nga xamante mooy lii fa li sunnay njàpp li muy jàngale mooy yoonu saxaaba yoonu yonent bi salaam moo tax dafa ne usulu sunnati indana at tamassuk bima jaa annabi sallallahu alayhi wasallam usulu sunna ci ñun de mooy mooy ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ak te loolu boo xam dañ cee dëppoo moo tax cosaan al imam Ahmad lépp lu mu nettali ci usulu sunna moom al ijmaa la moom mi ngi nettali pas-pasu li nga xamante ne as-salaf salih Abdallah ibn imam Ahmad Abdallah doomu al imam Ahmad moom tamit bind na sunna kitaabu sunna kon ñoom boroom xam-xam aqida bu ñu waxee sunna liñ ci nam mooy. maa yuqaabilu bidaa mooy loo xamante ni moo jaamaaloog li nga mooy bidaa kon loolu lu jar bàyyi xel kon yonent bi nee na xeet wi nañ tàqalikoo waaye bu ñu tàqalikoo na ngeen mooy ci sama sunna mooy sama yoon fa aleykum bi sunnati ak sama sunna xalifa yu jubi parce que sunna xalifa yu jubi te mooy Abubakar moo ci gën Omar topp ci Ousmane topp ci Ali topp ci ñoom seen sunna du wuuteeg sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa aleykum bi sunnati wa sunnati al xulafa rashidin ci wàllu luxa dañ naan su fekkee ñaari maarifa dañoo ñëw maarifa mooy lu ñu xamle sunnati kooku maarifa la parce que nakira la boo xam dañ koo idaafa ci yaa al mutakallim mu ne sunnati ba pare beneen ñëwaat sunnatul xulafa rashidin te maarifa la ñaari maarifa suñu tëjee dañ naan zaid maarifa waaxida benn la kon sunna yonent bi wuutewut ak sunna li nga xamante mooy saxaaba yi kon loolu ci ba bokk ci qawaayidu tarjih ci règle yu sukkandiku pour mën a layal dara ni mooy li gën a wér kon sunna yonent bi ak sunna saaba yi wuute wuñ kon yonent bi joxoon ñu li nga xamante ne moom mooy lan feebar annoncé nañu ni feebar dina am mais lan mooy saafara mooy lii mooy ci sunnaam mooy ci sunna xalifa yu jubi ci xadis iftiraq mu ni xeet yi taqali ko yëpp daf leen tëkku safara ba mu des benn mooy mu ni man kaana ala mithli ma ana alayhi al yawma la wax yow mooy li mu nekkoon keroog baaliñ ko sosal wala ñu fental ko ci ginnaaw naan yonent moo wax lii wala wax am na ñoom ci ay gént la ñuy basé benn waaye tëdd nelaw ba yandoor gi jug naan yonent mooma gént naa yonent wax na ma nangam nangam dara du ci dëgg yonent amul kenn ku muy feeñu ci gént la jox dara lislaam xalaas ñu tuddee xalaas mooy la ca waroon wàcc wàcc na ci li ci des rek mooy jëfe amaa nelaw ba yeewu naan yonent moom wax lii wax lee dara du ci dëgg wérut waaw parce que dafa dàqu yàlla wax ci wax ne al akmaltu lakum diinakum diina ji yàlla ko doog a jël yonent bi alayhi salaatu mission dafa mat ba pare mu doog a dem kon amul lenn luñ ciy dolli moo tax yonent bi wax ne wa nga xamante ne ñoo ñuy taxe mooy ñu nekkoon ci li nga xamante ne mooy lan mooy yoon bi yonent bi nekkoon ak i saxaabaam ci beneen riwaaya mu ne humul jamaa moo tax ahlu sunna wal foofu lañ jëlee li nga xamante mooy terme boobu man kaana ala mithli ma ana alayhi al képp ku nekk ci li ma nekkoon man ak samay saxaaba loolu mooy sunna mooy yoon boobu mooy sunna aljamaa nag ci beneen riwaaya mu ne aljamaa mooy mbooloo mi mooy kon ahlu sunna wal jamaa lii moo tax moo tax tur yooyu ku ñëw fii naan ay tur yooyu ay bidaa la tudde leen ay jullit rek kooku dafa xamul li xew te ku xamul xew da nga moom réer ci boppam moo garaaw da nga koy ñaanal yàlla njub kon ahlu sunnati wal jamaa kon ñoom seen tur boobu foofu la jógee nekkul kon lu ñu créé ba lu ñu sos kon ñoom dañoo jaar ci yoon bi nga xamante ni yonent bi asalaam fa ba pare dajaloo ci yoon boobu ci dimbalante donte sax dañoo néew maam jamaa bu ko dégg mbooloo nga jàpp mooy lim bu bari déedéet Abdullah ibn Mas'ud moo ñu tekki lool neen aljamaa maa waafaqa alxaqu wala kunta waxdak aljamaa mbooloo bu ñu ko waxee mooy lu dëgg donte yow kenn nga moo bi alayhi salaam informé nañu ni yowmal xiyaam am na yonent yoo xam dañuy ñëw seen xeet ñëpp safar lañ jëm. damu des moom ñoom dong dug ñoo dugg àjjana yati nabi wa laysa maahu ahad yati nabi wa maahu raht aw ruhayt yati nabi wa maahu ithnaan aw wahid yonent bi neen am na yonent yu ñëw ëllëg yawmal xiyaam yonent yi yàlla yi kenn xamul yàlla doo leen xam li gën a wér mooy yonent bi seen lim kenn xamu ko yàlla doo ko xam minhum man qasasna alayka minhum man lam naqsus alayka loolu la yàlla wax yonent bi am na ñu ma la nettal am na kon am na ci ay xeet yoo xamante ni ëllëg yawmal xiyaam seen ñoom ñëpp safar lañ ñam seen yonent dong mooy dugg àjjana est-ce que loolu day tegtale yonent bi dafa nekkoon ci neen déedéet ci dëgg la nekkoon mais ñoom ñoo ko topp moo tax mbooloo du lim mais mbooloo mi ngi koy xamee ci dëgg moo tax Abdullah ibn Mas'ud wax la ne aljamaatu maa waafaqa alxaq walaw wax waxdak mbooloo mooy lu dëppoo dëgg doonte yow kenn nga kon yow mën nga nekk kenn ñu jàppee ne mbooloo ci lislaam lim bu bari ba nekk ci li nga xamante mooy ay tappale caaxaan ak neen ndax yàlla lool la wax yàlla mu ni wa in man fil ard yudilluka an sabilillah ñu bari ci nit ñi boo leen toppee dañ lay sànq kon dëgg kenn du ko xamee ci mbooloo dëgg ji nga koy xamee ci ay preuve alquran ak sunna bi fahmi salafil umma kon bokk na ci li ñu poussé ah pour ñu jàngale téere bu am solo bi mbind mi mooy nit ñi wuute gi wuute ci sunna yonent bi sam pare teg ko seen bànneexu bakkan mais alhamdulilah ba yonent bi informé woon nañu ni wuute boobu dina am kon li ciy saafara si mooy ngoy ci sunnaam ngoy ci yoonam yàlla ñu defal loolu saxaluñ ci kon mbokk yi bu fekkee ni laltaay boobu leer na ci suñu bopp mooy cause yi nga xamante ni moo ñu poussé pour ñu jàngale téere bi mooy yonente bi alayhi salaam informé woon nañu wuute dina am ci xeet bi bal kuréel yi nga xamante ni dañoo wut daf leen a tëkku safara ba des benn kuréel te mooy alfirqatu annaajiya moo tax tur boobu tamit fii la génne ci xadis bi dafa ne kulluha fi nnaar illa waxida yépp daf leen tëkku safara ba des benn benn boobu nag mooy kuréel gi mucc kon nag day aajowoo ñu xam nag kuréel googu mucc cig tënk rek defoon nañ ci ay faram-fàcce tamit ci yenn jotaay mais lan mooy seeni melokaan seeni i pour ñu xam leen loolu dina ci baax kon bokk na ci yonent bi alayhi salaam alayhi salaatu wasalaam kuréel googu moo xam ne ñooy mucc seen i mandarga mooy kon ñoom dañuy yitte yittewoo tawxiid yittewoo tawxiid ci jàng ko ak jàngale ko ak jëfe ko ak dénoncer li nga xamante ne mooy safaanu tawxiid te mooy shirk buñ ne yittewoo tawxiid rek shirk da ciy bokk mooy dénoncer ko. parce que bididdiha tatabayanu al ashya mbir moo gis boo leeralee safaan ba rek ci lay mën a leeralee pour mu leer dëgg-dëgg nga xam lan mooy safaan bi te mooy ashirk kon ahlu sunnati wal jamaa mooy al firqatu naajiya mooy kuréel gi mucc ñooy ahlul xadiis wal athar as-salafiyuun mooy ahlu sunnati wal jamaa mooy at taaifatul mansuura mooy kuréel gi nga xamante ne yàlla moo leen di dimbali parce que ñoo ci beneen xadiis ah xadiis euh, Jaabir. xadis Saad ibn Abi Waqaas alimaam Muslim génn xadis bu gudd yonent alayhi salaam wax laa tazaalu taa'ifatun min ummati ala alxaqi zaahiriin laa yadurruhum man xadalahum wala man xaalafahum xattaa ya'tii amrullaah wa hum ala zaalik laa tazaalu wax taa'ifa min ummati waaw jamono ju nekk nag loolu nag ilaa an taquuma saa ba keroog yàlla tukkil adduna bi jamono ju nekk moo tax ñi ñiy wër naan instant bii nii ah, mën nga dem ci xeet boo xamante ne kenn du fa xam maam kenn du fa xam dara loolu wérut dafa dàqu xadis bi moo tax imaam Buxaari mu ne at taifa qad takunu waxida taifa mën na nekk sax benn nit kon jam ba loolu ba keroog yomal xiyaam di am di tukki ila qurbi qiyaami saa kon nu ko Ibnu Taymiyya leerale kon feeg lool amul yomal xiyaam tukki tukkiwul adduna bi tukkiwul yomal xiyaam taxawul jamono ju nekk gox bu nekk dina am koo xamante ne moom la fa yàlla wërsëgalee loo xamante ne mën na leeral li ñu seen diine bu ñu demee nag ba nga xamante ne wax dëgg yàlla àdduna mi ngi tukki moom yor faawoon ilm la ñuy yëkkati xam-xam yëkkati al quran boobaa nag ñi fiy des mooy ñi nga xamante ne mooy ñu bon ñi ñooñu la àdduna tukki seen kaw allahul mustaan wa alayhi tuklaan kon laa tazaalu taifatu min ummati ala alxaq mooy at taifa al mansuura kon ci bi dañ ko jëlee moo tax tur yi nga xamante ne tey ñi ngi koy boyal di ko jëmale ci ahlu sunna loolu nekkul loo xamante ne lu ñu sos la na ko ñeen di waxee loo xamante ne ñoom ay masakin lañ ay masakin parce que ñoom ay defkatu bidaa lañ seen bidaa la ñu bëgg a layal moo tax ñu a sos xam na nga xam ñi am ñu taw fee nga bàyyi leen jàll ci leen bu leen bul tàddal sa bopp ci ñoom kon ahlu sunna wal jamaa dañu am li nga xamante ne mooy ay melokaan ay mandarga naka lañ leen di xamee bokk na ci mooy dañuy yittewoo tawxid képp koo gis mu yittewoo tawxid du ko jàng xamal ni kooku ci yoonu asalafu saalih la jaar parce que nit ñi mënuñoo baax lu dul seen tawxid dafa baax doomu aadama yi mënuñoo baax lu dul seen tawxid dafa baax moo tax ku nan la kii dafa baax te fekk amul tawxid xamal ne loolu ay tappaleeg caaxaan la yàlla nañ ci yàlla musal parce que yàlla waxul loolu ñun ñu bëgg a jël wax loolu ki baax mooy ki am tawxid ki baax mooy ki topp yoonu yonent yi alayhim salaam yëpp yàlla ci lool leen woo wala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ttaaxuut ñoom ñëpp yàlla lim leen sant mooy ñu ah woote ci tawxid maytandiku loo xamante ne dañ koy jaamu dul yàlla ak lu mënti doon ak taaxut mooy kullu maa yu'bad min duni la lépp luy jaamu du yàlla taaxut la ay xërëm la kon ahlu sunna fa bokk ci seen i mandarga yi gën a fees mooy dañuy yittewoo tawxid di ci sonn di ko jàng di ko jàngale di ko wasaare ndax mooy woote yonent yëpp yonent bu ci nekk yàlla daf ko yónni ci nitam ni ko yaa qawm boo demee neel sa waaw nit ubudullah jaamu leen yàlla maa lakum min ilahin ghayru kon force dëgg dëgg dëgg bi nekk ci tawxiid moo tax jullit nii mënuñoo dëppoo tey ci àdduna bi lu dañoo dëppoo ci tawxiid kon loolu bokk na ci seen i man tawxiid nag buñ ko waxee nag ak la nga xamante ne ay meññitam bokk na ci meññi di mooy alwala wal bara bëgg te yàlla bañ te yàlla tax bokk na seen i mandarga itam yi nga xam ñoo gën a ràññiku ah ahlu sunna wal jamaa mooy dañuy woote ci dëgg woote ci dëgg di ci dimbalante di ci jàppalante. yàlla mu ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu bu leen taxalikoo kon yàlla dafa dogal ci li ñuy tuddee alqada al kawni dafa bokk ci li nga xamante ne mooy doxalinam tërlinam mooy mu dogal ni wuute dina am mais ba mu ko dogalee pare daf ñu koo tere loolu ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo la mën a leeral loolu mooy lan alqada al shar'i wal qada al kawni mooy lépp lu am génnul dogalu yàlla yàlla nga mën na ko bañ a bëgg mais génn dogal yàlla bu fekkee lu baax la yàlla bëgg na ko loolu nag ko nga xamee mooy jëlal imaan Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq gëm gim gëm yàlla lu tàbbi la parce que lu am la lu existé la yàlla daf koo bëgg kon foofu ñaar daje na fa mooy alqada alsharci wal qada kawni mooy li yàlla bëgg ak li am kufru abi taalib kéefër gi nga xamante abu taalib si la nekkoon wala képp képp ku nekk kéefër ba jamono ji kéefër googu yàlla bëgg ko kon foofu al li ñu tuddee mooy al iraada shar'iyya amu fa yàlla bëgg parce que yàlla bëgg ko bëggul yàlla bëggul kéefar waaye am gi mu am génnul dogal yàlla moom la ñu tuddee al iraada al kawniya mooy lépp loo xamante ni am na mooy al mashiyya al amma ci tawxiid comme ni ñu ko jàngaloon ci taxaawiya kon yàlla mu ni wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen mooy ci buumu yàlla gi buumu yàlla gi nag ay firi yu bari ñëw nañ ci mais firi ci as-salaf Ah, ci qawaid tafsir boo ko jàng dañu naan min baabi ixtilaafu tanawwu Ibnu Taymiyya leeral na ci muy téeram bu am solo boobu mooy muqaddima fi usul tafsir nee na aktharu ixtilaafu salaf fi tafsir min baab xilaafu tanawwu as-salafu saalih li ëpp ci li ñu wuute jël benn aaya di ko firee na nga nee na xilaafu tanawwu la xilaafu tanawwu mooy wuute boo xamante ni ci ah, ci kii la ci ay phrase kii wax li kee wax le kii wax li kee wax le mais lépp daanaka boo ko boolee day dellu ci li nga xam mooy benn cosaan kon wa'tasimu mooy leen bi hablillah ci bu mu yàlla gi am na ñoo xam dañu ko firi alquran am na ñoo xam ko firee sunna am ñu ko firee quran ak sunna am ñu ko firee yoon yonent yi ni ki noonu kon yooyu yëpp boo ko delloo ci leen lay doon lay dellu rek mooy kon yàlla daf ñoo digal ñu bañ a tàqalikoo parce que bu ñu tàqalikoo dañuy nekk ñoo xamante ni ñu néew dool lañ wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum kon bokk na ci ahlu sunna wal jamaa dañuy woote ci dajaloo dajaloo boobu nag ñaar la ijtimaaun fi adyaan wa ijtimaaun fil abdaan mooy dajaloo ci diine yàlla di ko dund waaye dajaloo tamit ci njiit boo xamante ni jullit la nekk ci ab réew ñu war a tënku ci li nga xamante ni mooy ci ronom ñu tudde as-samu wa lil xaakimil muslim li walil amri muslim waaye nag fii gayri maasiyatillah mooy déggal ak topp ki nga xamante ni njiit jullit ñi la bu fekkee ni nag du doon ci mooy yàlla loolu des laay ñëw yaakaar naa bari waay bi mu bari moom boo ko doon lim doo fi jub naam doy na sëkk yonent asan li mu waxoon ci xadis ma ibn Mas'ud naam in al-imam Bukhari Muslim génne nañ ko sa satalqawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha nee na jamono dina ñëw di ngeen dajeek ay njiit yoo xamante ni dañuy foqorte seen wàllu adduna di leen fitnaal ci seen wàllu diine ñu koy ko yonent boobaa lan nga ñuy digal génn xeex wala nang dama ni déedéet tu adduuna alxaqa alladi aleykum wa tasaluuna allah alladi lakum leen war def leen ko te mooy assam wa taa mooy muñ ak dégg la topp waaye la nga xamante ni moom lañ foqati ci yéen ngeen ñaan ko ngeen laaj ko yàlla subhanahu wa taala moo tax ma ne woon isbiru xata talqawni alal xawd na ngeen muñ ba keroog ngeen i dajeeg man ci fa nga xamante ne mooy mooy dex wa ndax alal mar il muslim assam wa taa ci xadis abdullah ibn omar julli li ko war fekkee njiit boo xamante ne njiit julli la li ci am solo moom mu nekk jullit atiu llah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ay minal muslimin bépp njiit moo xam président lañ koy tuddee wala buur su fekkee la dañ koy dégg lañ koy top ci lu neex borom bi subhanahu wa taala lu dul nag mu dem ba dëggal mooy yàlla ba kenn ko ci topp fala sama wala wala taa ci loolu yaakaar bari na bari waay boo xamante ni kenn mënu koo lim naam man maata wa laysa fi unuqi bay' maata miitat jahiliya loolu xadis ba loolu lay teg naam man maata képp koo génn àdduna jaayantewul kooku dee na ci deewu ceddo jaayante mooy lan mooy nga fas ni kii nekk ci réew mi di président wala mooy euh, buur lañ ko tuddee wala luñ ko mën tuddee jullit la du koy déggal di mooy jaayante amul leen liñ yëpp ay guddal ay jël la rek nga fas ni kii nekk fi njiit la njiitu jullit la ci réewu réew boo nekkee ci réewu lislaam naam léegi nag li tax mu ne maa tamit jaahili parce que ceddo yi ñoom daawuñu fas ni ki nga xamante ni mooy seen njiit njiit la kon ñoom daf ko nuróole ak loolu. kon ak ŋàññi la kon hadith yi ci rot bari na moo tax ahlu sunna wal jamaa dañuy woote ci dëgg bay di ci dajaloo moo xam dajaloo ci diine la di ci dimbalante wala dajaloo ci li nga xamante mooy njiit boo xam ne njiitu julli la bokk na tamit seen euh, mandarga yi na fés amaan ñu tënk rek mooy ahlu sunna wal jamaa ñoom pour ñu saxal ab àtte dina ñëw ci téere bi pour ñu saxal ab àtte ci diine yàlla ji dañ koy basé ci alxuraan tamay wax yàlla ak sunna yeneen te asam bi nga xamante ni mooy wér parce que sunna am na ci sunna loo xamante ni dañ ko askan la yonent mais wérut naam li ñu tuddee xadis xayru saxiix kon ahlu sunna wal jamaa lépp lu ñuy saxal ah li ci déparé day basé wu ci téere yàlla bi ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag bi fahmi salafil umma fii lañ ràññee ko ak ñeneen ñi chiites yi boo leen xool les chiites chiites ñoom mën nañ alxuraan sunna la ñuy topp mais ban ci ban faham seen bànneexu bakkan wala topp yenn ci seen ayima yi nga xam ne ñoo leen créé lu mel ni al mahdi al muntazar al maz'um nee na ñoo am nañ mahdi mahdi ana am na ci sunna dina ñëw incha allah taala dajee fekk yonent yàlla isa ci axiru zaman ci mujjug jamono mais ñoom mahdi bi ñu créé nga xamante ne génnagul mooy génn pour ah mooy génn pour baaxal adduna bi kooku aslan nee nañ papaam ki ñu wax mooy papaam kooku aslan jurul doom lam yu xalif kon fan lañ mën a jëlee loolu ñun dafa laqatu muy dugg sirdaab dina génn ci mujj jamono ay tappaleeg caaxaan la Cheikh jarul kenn tàdde sa bopp. kon li ñu bëgg a wax foofu mooy ahlu sunna wal jamaa tey dañuy basé lépp lu ñuy saxal ci ab atte wala ci sharia ci alquran ak sunna waaye nag bi fahmi salafil umma parce que quran ak sunna dong boo ko jëloon du doy parce que mën nga cee déggee lu la neex mais dañ lay laaj lii nga ci dégg ndax as salafu saalih lan lañ ko déggee woon te gën a ñoo gën a xam foofu parce que ñoo bokkoon ak yonente génération ba pare dégg arab di ay arab alxuraan wàcc seen langue ba pare ñu dëppoo ci ay mbir kon mënoo ñëw indi beneen dégg-déggin budul seen dégg-dégg moo ahlu sunna wal bokk na ci ñu ràññeekoo ci yenn kuréel yi te loolu moom lañ ci tuddi al ijma dina ñëw mooy dañuy basé lépp lu ñuy def ci diina ci alxuraan ak sunna xul haatu ko mooy seen mooy seen li nga xam ne mooy arme indil sa lay lépp lool def indil sa lay ak ku mën ci doon lay rek mooy suñu arme qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin moo tax day kuréel yi fi nekk yëpp kuréel yu sànku yi ci wàllu tasawuf ak yéen yëpp yi ñu indi mbir yi ñu indi yëpp jetta sonn qul haatu burhanakum indil sa lay lay nag bu ñu ko waxee mooy alquran ak sunna bi fahmi salafil umma kon ahlu sunna wal jamaa yi bokk na ci li nga xamante ne mooy yi gën a yi a ràññi ko kon mbokk yi mu ko defee ñu ñëw rek ci tàmbalikaayu téere bi ci page numéro trois ci ñuy topp li nga xamante ne mooy euh, mbind mi ñu ci version fi mu ne bismillahi rahmaani rahim al muqaddima kon ñu jël rek li nga xamante ne mooy paas bu njëkk bi amaan incha allah suba ñu gën cee ñëw ci ak ferme fàcce parce que bëgguñu audio yi di gudd dañu bëgg liñ fii wàccee ah di ko tuxalee ci leeru Qur'aan ak sunna bi fahmi salafil umma ci waxu borom xam-xam yi bu ko defee yow tamit nga góorgóorlu ci déglu ko dégluwaat ko dégluwaat ko dégluwaat ko ba maîtriser ko parce que waxoon nañ la xam-xam pour nga maîtriser ko tamit noonu la nekkul loo xam lu jafe lu yomb la bu la ko yàlla yombalalee sinon bu dul loolu mën nga fi nekk di raam di raam di raam ba dund ay et et doo ci doo ci maîtriser dara doo ci peeg dara mais yoon la boo xamante ne moom ngay jaar moo tax xadis boobu ñu waxoon sànq man salaka tariqan am na yenn boo xam yu tettalikoo ni tariqan boobu salaka tariqan mooy xam-xam dafa am yoon dafa yoon booy jaar kon bokk na ci méthode yi mooy boo liñ fi wàccee boo ko taataanee ba pare nga déglu ko boo ko dégloo pare daat koy mokkal waaw comprendre ko boo ko dégloo pare déglu asamaa nga déglu ko boo ko dégloo pare boo ko comprendre nga dégluwaat ko dégluwaat ko ba keroog koy comprendre te la plupart boo comprendre di nga ci laaj te dañuy gis ne yenn saay euh, dañuy pare mais nga gis ni kenn du laaj ci li xam mooy dara si foofu c'est pas l'appel nekkul loo xamante ne obligatoire la mais li ñu bëgg wax mooy soññi nit ñi pour ñu gën a góorlu ci xam-xam bu ko defee ñu jaar yoon wu gàtt boo xamante ne yàlla daf leen defal tawfiq loolu na xam-xam moom da nga koy jàng wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin da ngay xam-xam moom da nga koy sàkk ba keroog ngay génn àdduna li imaam Ahmad doon wax imaam Ahmad mu daan wax naan al-ilmu aw ma'a ila al-maqbara parce que imaam Ahmad rahimahu taala bi muy nekk mag da daan yor xalima di bind te li mu mokkoon ci ahadith ay million hadith la mokkoon xoolal musnad imam ahmad rahimahu taala mokkal ahadith bi asanidiha imam ahmad ku yéeme la woon rahimahullahu taala imam ahli sunna wal jamaa kon ànd ak loolu foo ko fekk danaan yor li nga xamante mooy ay xalima di bind ñu laaj ko waa imam qad balagta hada al mablagh min al ilm ba pare du yor ay xalima yooyu taxmil al aqlam mu ni ma al mihbara ila al maqbara waaw xam-xam moom dañ koy sàkk ba keroog ñu dugg ba mel moo tax xam-xam moom jaamu yàlla la yàlla mu ni wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin jaamu yàlla ba dee dikkal yaqin mooy de bokkut ak sufiyan koy sànku yi ñu koy firee naan yaqin mooy nga jaamu yàlla ba am kóolute ci yàlla nga xamante ni yow dara dootu la la neex defal loolu la chaque nëngate la nëngate kon yaqin mooy firi dee comme ni mu ñëwee ci benn aaya parce que alxuraan yufassiru baadu baadan xatta ataana ay dee kon wa'bud rabbaka xatta yatika al yaqin jaamul yàlla ba dee dikkal la ñu ki doon tamit xam-xam da nga koy sàkku ba keroog koy dugg suuf te loo ci sakku sakku sakku rek xamal ni xamoo dara wa maa utitum min al-ilmi illaa qalilan loo ci sakku sakku xamal ni xamoo dara moo tax borom dañuy wax al ilmu thalathat ashbar xam-xam ñetti ah la pàcc bu njëkk boo jàngee dangay jàpp ni yaa gën xam ñëpp te dafay nga bëri wax bëri li nga xamante ne mooy digat mel noonu waaw boo jàngee tamit beneen xaaj bi ci topp nga commencé na di te commencé nag di bàyyi xel ni ah mbir mi que ndekete ah demeewul noonu ni ma ko jàppee woon waaw boo jàngatee nag beneen xaaj bi troisième bi ba sax ñeenteel mën na ñëw ñeenteel pàcc bi boo jàngatee troisième nag ci ngay xam ni kon instant bi wax dëgg yàlla yow dese nga lu bare bare bare bare bare bare ko defee da nga suuraale yu bari di ñu nga xam ñoo wuteeg yow lii nag maa ngi wax ci cadre xam-xamu sharia ñu koy jàng waxuma ko xam dafa nekk ay caaxaan ak tappale troisième pàcc boo ko jaayee nga xam ne kon nekkee kat masala bi am nay waxu ci nekk loolu nag la plupart ci wàllu fiq lay doon fiq mais masail aqida yi moom lu bëri al ijma la mujma alayha dañ ci dëppoo mais ci may wax kon boo jaayee xaaj njëkk bi jàpp ne a xam ñëpp nga jàngat deuxième bi xam ne yow xamoo dara waaw nekkete mbir mi demeewul noonu ni nga ko woon ay wuute am na ci kenn kon na nga wuute ci masail fiq yi suñ dën dafa war a yaar tat tasa sudur naa suñ dën dafa war a yaar ci masaayil yooyu boo jàngee quatrième bi nag ci nga xam ne xamoo dara dara dara bu ko defee nga toroxlu wàccee sa bopp xam ne xam-xam kon jaam yàlla nga koy jàng ba keroog ngay génn àdduna li ñu bëgg foofu mooy lii nga xamoon lañ fi wàccee boo ko dégloo ba mu leer ci sa bopp nga comprendre ko après nga mokkal la nga comprendre ko réviser nag jëfe ko wasaare ko xam-xam ci noonu lay noonu lay saxee kon bëgguñu di audio di gudd mais kenn ku nekk na jël engagement jaayanteeg boppam bu ko defee góorgóor ci li xam mooy xam-xam naam kon mën nañ jël ci muqaddima bi mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala mi nga xamante ni ah cant mboolem cant yi ñeel na ko mooy borom bi ndef yëpp wal aqibatu lil muttaqin ñi am mujj gu rafet moo ñu ragal yàlla julli ci bi alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam mooy suñu yonent yàlla yónni ko mu nekk yërmande rahmatan lil alamin ñu ngi ci page numéro trois ci ñuy topp téere bi incha allah suba dinañ ci lu ci ne dafa laaj ay ay ay ndëslaay kon yonent boobu nee na xujja la ala al ibad ajmain lay la ci mbooleem xeet bi ndax def na mission julli tamit ci waa këram ak ay saxaabaam ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo porte li nga xamante mooy téere yàlla ñoo ko yenn ñoo ñu ko indil moo tax liñ doon wax naan saxaaba képp koo xamante ne dalal leen rek mooy dafa bëgg màbb diine parce que ñoom ñoo i indi li nga xamante ne moom mooy ñoom boo gisee ak chiens yi ñuy dal ci saxaaba yi diine lañ bëgg bëgg que buñ màbbee saxaaba yi rek moo tax boo xam ne taxaw défendre saxaaba yi yàlla moo leen tazkiya waaw kon loolu jar a bàyyi xel kon tamit saxaaba yi nga xamante ne ñoom ñoo porté indil ñu li nga xam mooy xam-xamu sharia alquran ak sunna ba pare dégg ko ci dégg bu rafet kon ñoo ñëpp tamit jul na ci ñoom ñaanal leen ak ah, ñi xam ñëw nañ seen ginnaaw tamit topp leen ci lu rafet lu rafet waaw ah, ñoom ñëpp nag ñu amoon li xam mooy kóolute lañ ak wattu li nga xamante ne mooy xam-xam bi ñu indil ak maani wal alfaaz gis nga foofu am solo dinañ ci incha allah suba ci ay faram-fàcc parce que dafa bi gaayati al amaana wal itqaan wal xifd taam lil maani wal alfaaz kon fii da nga ciy déggee ne sahaaba yi tuxalal nañu sunna ci maani ak alfaaz tuxalal nañu sunna ci ay càllale waaye tuxalal nañu sunna tamit ci compréhension ci déggin رضي الله عنه وأرضاهم وجعلنا وجعلنا وجعلنا وجعلنا min atbaihim bi ihsaan yàlla nañu yàlla boole ci ñu topp saxaaba yi ci lu rafet mu ne amma baadu ginnaaw lii mu wax yëpp nag faqad ajma al ulama qadi qadiman wa hadithan boroom xam yëpp dëppoo nañ ci lu jiitu woon ak ci lu yees ala anna al usul al mu'tabara fi ithbat al ahkam wa bayan al halal wal haram maam cosaan yi nga xamante ni ñu reconnaître la pour saxal ay atte wala leeral lu dagan wala lu xaram loolu ci téere yàlla bi lañ koy jëlee téere boobu nga xamante ni dara mënu cee ñëw loo xamante ne neen lay doon ba lépp lu ci ñëw ci borom bi la bàyyi ko ak loolu mooy benn bi ñaareel mooy sunna yonent bi alayhi salaam kon fii dafa def ab résumé boo xamante ne day ñëwaat après ko faram-fàcce nag yooyu alxuraan ak sunna ak fahmu salaf al umma kon mu ni boo xam ne dëppoo nañ kon ah ni li nga xamante ne ci la ñuy source yi nga xamante ne ci la ñuy taataane suñu diine xam-xamu sharia ak attey sharia lii dafa xaraam lii dafa dagan nekkul li nga xam mooy ay nelaw wala ay gént wala ay dëy déedéet alxuraan la ak sunna mu ne su summa sunnatu rasulillah alayhi salaam alladi laa yantiqu anil hawa yonent bi nga xam du wax ci bànneexu bakkanam bal yàlla moo koy waxee kon mooy ñaareel bi mu ne summa ijmaa ulamaa'il umma ak dëppoo yi borom xam-xam dëppoo mu ne waxtalafa al ulama fi usul uxra borom xam nag wuute nañ ci yeneen cosaan yoo xamante ni dañ ciy saxalee sharia lu mel ni al qiyaas mu ne ahamu al qiyaas li ci ëpp solo mooy qiyaas qiyaas mooy nattable yàlla mu ne fa'tabiru yaa ulil absar yéen boroom xam-xam yi xellu leen jëleen ak waar parce que su fekkee ni kii dafa def naka sudul noonu ñu teg ko atte kenn ku def lool dañ koy teg atte kon loolu mooy qiyaas mooy nag nattable dara jël dara nattable ko ci dara loolu qiyaas shar'i naam dinañ jël suba incha allah ci ay fan fàcc bu neexee yàlla kon mu ni wa jumhur ahli ilmi ala anna xujja qiyaas boroom xam yëpp dëppoo nañ wala ñu ci boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ah ñëpp ci borom xam dañoo gis ni xiyaas xujja xiyaas xujja la la te loolu parce que ñu ciy rek mooy az-Zahiriya Ibnu Hazm az-Zahiri nga xam te ne Daawud az-Zahiri mooy loolu moom moo sos créé madhab boobu mooy madhabu az-Zahiriya nga xam ñoom dañ naan texte bu ñëwee ñu li nekk ci kaw rek la ñuy xool suñu nekkul texte bi li ñuy compréhension bi ci nekk waaw yàlla boo waxee uf mooy say ñaari waajur wala taqul fala taqul lahuma uf bu leen wax uf say ñaari waajur bu leen wax eh ñoom nee nañ ab zahiriya kon boo boo dóoree dara nekku ci xam nga loolu wax dëgg yàlla ñàkk dégg fiq la kon loolu ay ci caaxaan la yoo xamante ne allahu musta'an ala kulli xaal kon qiyaas xujja la ida stawfa ida stawfa shurut al bu fekkee ne yi daje na charte yi xees dafa ay arkaan dafa ay ponk al asl wal far ponk yi ñeenti ponk la qiyaas mooy la na nattable ak ci lan lañ koy nattable ak lañuy nattable ci ci lañ koy nattable mooy cosaan ba lan mooy atteem jox ko atte bi nga xam mooy far mooy branche bi hmm? ak lan mooy atteem dafa dagan wala daganul kon loolu mooy li nga xam mooy alqiyaas dafa am ay charte bokk na mooy mu bañ li nga xamante mooy texte bu leer nañ la wala wuuteeg cosaan ci charia naam mu ne wal adilla ala hadi al usul akthar min an tuxsar wa ashhar min an tudkar ndëslaay yi nga xamante nag ci cosaan yi mu wax mooy ñett yi alquran ak sunna ak fahmu salafil ummata mooy ijmaa dëppoo mu ni ay ndëslaayam ëpp nañu koy peeg maanaam bari na bari waaye boo xam kenn mënu koo peeg siiw na siiw boo xamante ne koo tudd kon loola leeral ci muqaddima incha allah muqaddima bi dana ci jaar suba indi ci li nga xamante ne mooy yenn faram-fàcce yu gën a yaatu kon fii bokk na ci liñ ci mën a jëlee ci nit ñi seen taxawaay ci li nga xamante ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xamante ne tey incha allah taala fan yi jeexalee ba suba bu neexee yàlla incha allah taala mooy ñi nga xamante ne ñooy inkaar sunna mën nga leen séddale ñetti kuréel ñi weddi sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam xaaj bu njëkk bi mooy ñoo xam dañ naan ñun gëmuñu sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu yoon nekku ci te mooy ñooñ mooy ñi nga xamante ne mooy alquraaniyuun ñu bokk ci kuréel yi gën a mais boroo xam ne dëppoo nañ ni képp koo xamante ne même téere bi indi na ko titre bi kufri man ankaraha képp ku weddi sunna yonent doo julit moo tax ñi nga xam dañuy sonal seen bopp ci alquraaniyuun yi wallahi dañuy yàq temps quran yi ñooy ñooy kuréel yi gën a sànku tey ci kaw xeet bi alhamdulilah yooyu daal sax informé woon na ni ñoom dinañ ñëw jamono dina ñëw ñoom dinañ fi nekk naan bay naa bay na ko kitaabullah suñu diggante yéen mooy téere yàlla bi lu ci nekk wér na lu ci nekkul wérul yooyu tamit informé woon nañu al alquran yi dina ñëw jamono alhamdulilah kon waxoon na ko te loolu lay tegtale kon ak nubuwaam dëgg la kon alquran yi ñoom ñoo ñi nga xamante ne kuréel ñoo kon ñiy weddi sunna duñ génn ñett. ñi njëkk mooy dañ naan la ñun sunna yonent bi asam suñu yoon nekku ci reconnaître uñ ko quran dong lañ yàlla subhanahu wa taala wax te loolu laa chakka ni réer la réer dana gën koo nekk réer ndax ay contradiction la quran ci boppam yàlla moo ne atiu allah wa atiu rasul yàlla moo ñu digal ñu topp li nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaam mais ñoom alquran dañuy tappal naan yonent mooy day ñëw di jàng ayat alquran yi subhanallah loolu moo doon rôlam yonent asalaam sunnaam day firi alxuraan sunna day ñëw di leeral alxuraan yàlla man wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim dañoo wàccee ci alxuraan ak dhikr pour nga leeral ko nit ñi léegi nan la koy leeral yonent mooy ci sunnaam moo xam wax la moo xam jëf la moo xam pratique tey jël li gën teer julli fan la ñëw ci sunna ñu wax julli leen kii limu rakkaay moo tax alxuraan yi ñoom dañ naan julli li ci san ñaar rakkaa la ñoom ci alxuraan la ñuy basé mais yonent bi dafa pratiquer julli ni sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen gisee may julli aj ni xudu anni manasikakum xool leen ni may aje ngeen ajee noon daal di pratiquer koor pratiquer azaka bal la gën a yéeme ci sunna mooy am na ci sunna boo xamante ne ci atte sharia yi sunna moo koy saxal amul ci lu mel ni xaraamal gi lislaam xaraamal gis nga bu ñu lay wax lislaam lañ lay wax lu ñu sunna xaraamal gi lislaam xaraamal dajale ci benn buumu sëy jigéen ak bàjjanam wala jigéen ak tantam dafa xaraam boo ko defee dog mbokk comme ni ko yonent bi leeralee te pourtant loolu ñëwul ci alxuraan amul benn aaya booy fekk ci alxuraan wala sax junj lu bu wax ci loolu kon dafa xaraam ci lislaam nit ki boole ci benn buumu mu takk jigéen ak bàjjanam wala jigéen ak tantam foo koy fekk ci alxuraan dafa am ak yéen at yu bëree bëri bëri yoo xam te ne mi ngi saxee ci sunna te saxul ci alxuraan kon sunna rôlam nekkul rek day ñëw di confirmer alxuraan kay ci la bokk ci rôlam di confirmer alxuraan wala fekk loo xam dañ ko résumé ci alxuraan lu mel ni julli mu faram fàcce ko moo tax yàlla dafa woo yonent ba ca kaw ci ci rañaan gi da ko ba ca kaw ci rañaan jox ko li nga xamante mooy julli kon quraan bu fekkoon lii rek teewlu nañ ko kon xam ci ay tappale ci xaan nekk yàlla dina woo yonent ba rañaan jox ko julli mu nekkoon juróom fukki julli ci cosaan ñu wàññil ko xeetam woyofal ba mu nekk juróom julli ku ko julli dëgg-dëgg ni nga ko war nga am li nga xamante ne mooy yoolu juróom fukki julli loolu ñëw di leeral naka la ñuy jullee ak waxtu bi kañ la yow nga bëgg a ñëw nga ne loolu seen nekku ci moo tax kuréel gu njëkk ji nga xam dañuy weddi alxuraan ñoom ay dañuy contradire seen bopp kon ñoom laa chaque ni ñoom ñu tuddee alxuraan yoon ñoom sunna yoon taasam seen yoon nekku ci la ñuy wax seen yoon te alxuraan ne anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim ñaareel kuréel gi ci tënk rek mooy ñi nga dañ naan ñoom gëm nañ sunna waaye nag gëm nañ ko ñoom gëm nañ ko rejeté wuñ ko waaye nag dañ naan la sunna dafa am procédure bu mu jaar depuis jamono yonent bi am na fu mu jaar amaana am na lu ci wér am na lu ci wérul te loolu dafa bokk ci subahaat alquran yu ni parce que ñoom dañuy rejeter sunna lu tax ñu rejeter ko jumlatan wa tafsir dañ koy rejeter carrément parce que dañ naan la fi mu jaar mën naa am lu ci lu ci wérul mais yeneen kuréel ñoom dañ ñaan la ñun gëm nañ gëm nañ sunna ta sam lu wér la mais nag xamuñu lan moo ci authentique ak lu ci authentiqueul la parce que inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun ñun yàlla ñoo wàccee alxuraan te ñoo koy wattu bokk na ci wattu alxuraan wattu sunna ndax yonent bi salaam yàlla mu ni wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa kon loolu ñëw di leer alxuraan te yàlla leeraloon waxoon ko yonent bi li li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim loolu dafa bokk ci ah ci li nga xamante ne mooy yërmande borom beeg maanaam mu sàmmale loolu kon yàlla mooy sàmm sunna kon wax ni sunna gëm nañ ko waaye nag dafa am fu mu jaar amaana lu ci wér am lu ci wér loolu ay tappale caalam xam borom xam-xamu charia yi l'islam xam ahadis yonent asalaam sunna xam-xam bu scientifique lañ teg ci wàllu xam-xamu mu nekk lu sévère lu doy waar lu yéeme ci ku jàng li xamante mooy taarixu tadwinu sunna kon loolu tamit kuréel la ci kuréel ñoo xam dañ naan gëm nañ sunna waaye nag wax dëgg yàlla euh, xamuñu lan mooy ci wér lu ci wérlu kon loolu loolu fi nihaaya ah finalement fi leen yóbbu mooy ñu weddi sunna loolu rek leen yóbbu amul leen waaw kon loolu mooy ñaareel kuréel ñetteel kuréel bi ñoom ñoom dañ naan gëm nañ sunna yonent bi alayhi salaam ñoom ci li nga xamante ne mooy alfaaz rek yem waaye dañ koy firee ñu leen neex ñoom weddi wuñ sunna gëm nañ ko waaye dañ koy firee ñu leen neex kon kuréel yépp dañoo sànku ki gëmul sunna ñoom alquran yu ni ñoom dañoo sànku ñi nga xamante ne ñoom dañ gëm nañ sunna waaye duñ ko pratiquer parce que am na lu ci am lu ci xamuñu xàmmeewuñ loolu te wérut waaye ñi nga xam ñoom dañuy gëm nañ sunna pare ah waaye dañ koo firee jox ko yeneen sens yoo xamante ni ah l'islam jàngale lu mel ni chiites yi te chiites yi finalement boo xoolee dëgg-dëgg da nga gëmuñ sunna ñoom ay bànneexu bakkan la ñuy topp ala kulli xaal incha allah dañuy yem fii ndax audio gudd na bu ko defee bu suwaay jàmm yeggali di ñaan borom subhanahu wa taala defal ñu tawfiq may ñu al ixlaas fi l qawl wal amal hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu